ah naafiq yi seen bopp dañoo daje woon benn mbooloo boo xamante nii mu ne imaam ibn Sa'd moo ko nettali woon mu ne bokk na ci Wadi'a ibn Thabit axu bani Amr ibn Hazm mu ak rajulun min ashja xalifun li bani salima salima yuqaalu lahu maxshin ibn xumair imaam ibn hisham nag nee na maxshi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa ila tabuk waaw te bu ñu gisee lii dinañ gis après lama la ne woon naafiq yi génn nañu ah dinañ gisaat loolu tamit génn nañu ba dem Tabuk sax am na ci ñoom ñu dem Tabuk même bu dee seen chef ak ñu bari ci ñoom taxallafu waaw ñoom moom demoon waaye am na ñu dem ba jusqu'au bout léegi ñoom ah, lan lañ doon def mooy ba ñu doon wax te seen wax ji moo niroo woon ak waxu seen seen seen chef bi di Abdullah ibn Ubay ibn Salul biñ naan ataxsabuuna jilaada banil asfari ka qitaalil arabi ba'dihim ba'dan wallahi laka-annaa bikum gadan muqarraniina fil xibaal irjaafan wa tarhiiban lil mu'miniin biñ naan wax ah, ñun moo bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn di dem Tabuk waaye jullit ñi waaye ñoom dañoo yaakaar ne saa xeex ak waa banul asfar non vraiment ñii nag laqad gharrahum diinuhum quoi cettt mooy la naafiq yi doon wax rek naan ba gaa jullit ñuy xarek waa Quraysh ñu naan gaa yi nag vraiment ñii la seen diine war quoi laqad dëgg dëgg dëgg dëgg ñii seen diine war na leen noonu ñii seen diine war na ñu naan ñun daal ñu ngi mel ni ñu ngi leen di gis dangeen a foog ne xarek banul asfar muy muy romain byzantin yi ak xare arabe yi seen biir ñoo yem hein <laughs> ngeen foog ne ñoo yem non a feebar mu ngi mel ni ñu leen di gis ñu yeew leen waaw xam nga li gisoon na léegi nag imaam Ibn Sa'd dafa continuer woon ne dañ koo def ngir dugaloon tiitaange tiital jullit ñi waaw dugal fitna seen xol yi ba ñu ragal ndax boo dem xare ragal fa nga jëm moom mooy gañe nañ hmm. Maxshin ibn Humayr nag ne nag ah man de euh, gërëm naa lool bëggoon naa lool ñu dóor buur yàlla dogal suñu kaw ku nekk téeméeri yar waaw ndax wa gis nga ñun foo jaar alxuraan dina wàcc suñu kaw fekk mbooloom naafiq loon mais moom après da cee rëcc quoi mooy après dafa gis ne yée biñ defee affaire ba pare lay rendre compte xam nga nit dina def bàkkaar ba pare mooy li mu doon def dina xam ne baaxul mais gravité bi mesuré bu kon mu def ko ba pare nag mu door a gravité bi mu ne man de soppoon naa lool ñu àtte suñu kaw wallahi la wadditu anni uqaadi ala an yudraba kullu rajul kullu rajulin ah wala an yadriba kul an yudraba kullu rajulin minna mi'atu jalda man de bëggoon naa ñu àtte ñu dóor ñu ay yar téeméeri yar moo ma gënal wa inna man falatu an yunzila fiina qur'aanun la maqa li maqalatikum haadi ñu dooroon ñu téeméeri yar moo gën moo ma gënaloon alquran wàcc suñu kaw ndax wax ji ñu wax waaw waaw akama soppoon ñu dax leer na man alquran dina wàcc ci lii ñu wax waaw léegi nag mu ne wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imam ne wa qaala rasulullah ndaw yàlla li wax fii ma balagan gis nga jàlla la bi kon balagan bi duuni sanadi ci li nga xam ne moo ma jote li Ammaar ibn Yaasir ba ko yonent bi alei satu salaam yéegee li ñu wax mu ne leen mu ne Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu ne ko adrikil qawm fa innahum qad ihtaraqu fa salhum amma qaalu mu ne ko demal nga dabi nit ñi mooy dabal naafiq yële mooy mbooloo male demal nga dab leen ñoom nag lakk nañu demal nga laaj leen li ñu wax voilà mooy questionner leen ci baat yi nga xam ne moom lañ utiliser moom lañu wax naka la suñu boroom ah di santaane yow demoo wala boog ñooy ñii ñooy ñi demul woon mooy ñi toogoon Medina bii nit ñi génn ba pare yow yow loolu doy la nga toog naan ah, mu ngi mel ni saay maa ngi gis ñu yeewu leen ëllëg waaw ndax ñii dañoo foog ne xareek waa banul asfar moo xareek ñenn ci arab yi seen biira ya kalla xam ngeen ne mos wute na de ñii kay seenum defet ñu ngi koy gis te génnagu yonent bi aleyhi salaatu salaam kon yónni Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu taala anhuma ngir mu dem daal di leen laaj waaw laaj leen li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne loolu lañ dégg te ni ñoom ñoo ko wax demal nga dab leen nga laaj leen ne leen xadix taraku lakk nañu fasalhum mooy lii ñu def lii ñu wax yey na ci ñoom safara voilà mooy buur yàlla mbugal leen ci mbugal yu tar ci wax jii ñu wax demal nag nga dab leen nga laaj leen lii ñu wax lu ñuy confirmer la ñoo ko wax réellement wala déet ah waaye naafiq naafiq moom xam nga ne loolu garawul quoi non naafiq moom loolu garawul léegi lu ñu def euh, mu ne fa ankaru faqul balaa yonent bi alei satu salaam ne leen salhum amma qaalu dem leen nga laaj leen ndax lan lañu wax seen mbooloo moom fa in ankaru bu nee leen lakk nañu ndax li ñu wax nee leen nag ñu wax la lan lañu wax bu ñu weddee nee leen faqul balaa nee leen dégg ngeen dëgg la aha kay wax ngeen ne bu ngeen weddee am nga lu ngeen wax xultum kaza wa kaza bu boobaa nag nga door leen a wax leneen lii nga lii ngeen wax lii ngeen wax yonent bi alei satu daal di leen ne Ammaar lii lañu wax mais boo demee bul ñëw rek wax leen ko laaj leen nga dab leen laaj leen li ñu wax bu ñu ko weddee nag nee leen aha lii ak lii ngeen wax fantalaqa ilayhim Ammaar Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma daal di leen ci ñoom fa qaala dhalika lahum mu wax leen loolu ne leen ah lakk ngeen yonent mi sallallahu alayhi wasallam ne lakk leen ana lan ngeen wax waaw gaa yi daal di daaw si ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam fa ataw rasulallah sallallahu alayhi ilayhi ñu ñëw nag di ñaan njëkk ci yonent ba di di ñaan ay excuse naan waaye eh, yonent saa salaam déet déet waaye yow moom loo wax lu ne noon lay deme ah boo nee lakk nañu loolu moom dina tardé eh, ñu daaw ñëw ci saase ya'tadiruna ilayhi naan dañu koy di ñaan excuse di ñaan naan lii wa taxoon bon boo gisee ñu wax ko. wallaahi du lu ñu gëm de waaw mu ne fa qaala wadi'atu ibn thabit wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifun ala raahilatihi ci la wadi'a ibn thabit fekk yonent mi alei satu mu ngi taxaw ci mu ngi nekk ci naagaam bi lu mu def moom fa ja'ala yaqulu wa huwa aaxidun bi haqbiha <coughs> muy wax ak yonent mi alei satu téye ci li nga xam ne mooy mooy li ngay téye ngir di wommat gëléem gi mooy mu téye ko gëléem gi yonent saa salaam ne ci kaw mu téye naan ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam inna kunna naxuudu wa naan ko ndaw yàlla li non dañ doon forek dañ doon xuus nii rek di forek wa nal'ab dañ doon forek de mooy mbir mi du du loo xam ne dañ koo gëm dëgg-dëgg mais nag dañ doon fokk waa waaw gis bi ñu gis jullit ñuy génn suñu mbokk yi génn ñu ne ñuy foog waa ci wàllu c'était c'était de la plaisanterie quoi biñ leen naan yéen moom ngeen a yaakaar ne xeex ak romains yi ak xeex ak byzantins xeex ak ara xeexu arab yi seen biir a yem mu ngi mel ni ñu ngi leen gis ñu yeew leen ba ngeen ne ngodd dakk leen ci buum yi ëllëg ngeen nekk prisonnier ñu ne non loolu dañ doon for ak bi ñu koy wax on n'était pas sérieux ah non non non non on plaisantait dañ doon forek neen nag suñu boroom wàcce in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nal'ab waaw suñu boroom ne wala in sa'altahum mooy aay yooyu aay 65 bi ci suuratu tawba wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nal'ab qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ha waaw léegi euh, <coughs> nee na suñu boroom daal di wàcce aaya boobu aaya bi naan wala in sa'altahum yow de boo leen laajee mooy bu ñu defee seenu caay-caay di wax seeni wax seen biir nga ñëw ba démasquer leen jàpp leen laaj leen ana lan ngeen doon wax dëgg-dëgg ñu xam ne léegi nag amatul lu nëbb parce que buur yàlla xamal na lo lan la ñuy def au lieu ñu reconnaître dëggu ne ah waa loolu dañoo ko wax waruñu woon nag ñu ngi tuub ca kanamu yàlla déedéet du ñu ko wax de dañu koy jële beneen ton waaw mais non innama kunna na na na xuudu wa nalab non ñun dañ doon na xuudu wa nalaba non yonent saa sallam dañ doon xuus nii rek di fon ah waaw lañ doon fo rek waaw suñu boroom nag ne nee na aaya boobu la wàcc mooy ne leen qul abillah laaj leen ndax buur yàlla wa rasulihi ak ndawam bi kuntum tastahzi'un ñoom ngeen doon saboote allah moom lañ doon wax ci jotaay bi weesu naan gis nga suñu réew yi ni ñuy fowe diine ji wallahi nañu def attention waaw nañu def très très attention te kenn daanaka waxul ci loolu koor gaa ngi nii am nañ ci exemple bu leer nañuy fowe diine ji tout le temps en dehors de koor koor gi moom moo rawati weer woo xam ne ci nga waroon a capitaliser dal ci ciy gën góor lu ñun nag loolu lañ jàppe fo di ko fowe allahu akbar waaw waaw léegi euh, bi nee na aaya boobu wàcc bo la tentadiro bu leen fi ut benn ngànt xad kafartum weddi ngeen ba'da imanikum ginnaaw bi ngeen gëmee amul benn bu fi kenn nekk di wuti ay ay lay naan dañ doon fa li ngeen wax déedéet qad kafartum dëgg-dëgg weet di ngeen ba'da imaanikum ginnaaw bi ngeen tuuba léegi imaam ibn nee na rahmatullah alayhi fa qaala euh, tur bi waa ji du du pas Maxshin mais Muxashin voilà ibnu Humayr Muxashin Muxashin pas Maxshin ibnu Humayr mais mu Xashin voilà mu Xashin ibnu Humayr léegi nag ne moom mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi aaya boobu wàccee nag mu ne yaa rasuulallah xam nga moom moo ne woon yéexée tey rek ñu am problème tey rek ñu am problème parce que man dañu dooroon ñu ay yar moo ma gënaloon nag ñu wàcce ci ñun alxuraan te lool c'est le c'est sûr que dinañ wàcce ci ñun alxuraan ah oui problème bi yépp man c'est ça Muxashin ibn Humayr mu ne hehehe ñu dooroon ñu ay reer reer de wallaahi loolu laa ginoona loolu laa ginoona eh, eh, eh, soxla moom laa ginoona mëmbét ku nekk ci ñun ñu doon ñu téeméeri yàlla wa inna nanfalatu an yanzila fiina qur'aanun li maqaalatikum haadihi léegi nag bi yonente mi aleye satu salaam bi aaya bi wàccee qaala Muxashin ibn Humayr mu ne ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaada bismi wasma abi mu ne ko dara dara topp ma de sama tuur bi rek ak sama tuuru baay bi moo ma topp waaw <laughs> mu ngi mu ne moom daa ay gaaf quoi <laughs> waaw léegi ndax lan moom xam nga ma wuute na ak ñee <clears throat> mooy moom ci boppam wane na rëccoom bi ñu defee ni ñuy def ci si la wax gaa yi laata yonent bi alayhi salaam di yónni kenn wane na ak rëccoom que ne hé tey rek nag la problème di am waaw tey rekk la problème di am parce que nag mooy alxuraan dina wàcc suñu kow te nag man ñu dooroon ma ay yar mooy mu nekk lu may tuube sama tuub jaare foofu moo ma gënal ñu yocc ci man alxuraan joo xam ne du ñuy jàng ilaa yawmi diin kon ko ko xam nga gis nga ko moom am na ngëm goo xam ne moo tax bi mu ñuy wax yonent ma lay saar saam ne ko ah man daal li toog li toog ci man topp ma daal mooy sama tur ak sama tuuru baay ndax mu xashin xam nga alxashin mooy lu lu lu rigide waaw euh, mooy loo xamante ne nii dafa naqaree euh, buñ naa buñ ne fulaanun xashinul jaani mooy koo xamante ne ku naqaree ku naqaree jëflanteel la waaw mooy une personne difficile waaw ah. léegi nag moom mu ne parce que mooy euh, xasu na mooy euh, day tekki xarluta tamit waaw surtout loo xam ne boo ko laalee day rigide dañ naan lii yére bu xasin la voilà léegi nag euh, mooy <coughs> mu ne moom nag looloo ko topp turam bii daal ak ibnu Humayr Humayr hein xumayr mooy xumayr mooy tasghiru xamir ximaar ah ximaar am mbaam xumayr mu ne loolu daal moo ma topp waaw ku rigide ki ku tar ki ah, doomi as mbaam mooy loolu daal man daal sama tur bee ma topp rek waaye du dara de yoo xam naa ne liñ def du yoon de moom rek a ci wax lool waaw léegi nag mu ne nag kooku nag bi mu waxee loolu ah, fa kaana alladi afa anhu fi hadihi al aaya muxashin ibn xumayr waaw ufiya anhu fi hadihi al aaya muxashinu ibn xumayr waaw léegi nag bi mu kiiwee fa tasamma abdirahman wa sa'ala allahu an yaqtula an yuqtala shahidan laa yu'lamu bi makaanihi fa qutila yawma al yamaama falam yujad lahu athar waaw ah. <clears throat> euh, mu ne moom imaam ibn Ishaq après nañ def taxriiju xadiis bi mais gis nga sànq fii ma balaxani mais dinañ wax ñeneen ñi nga xam ne solo nañ mu ne nag Muxashin après moom nag la buur yàlla jéggal ci gaa yi ndax aaya bi dane la <coughs> wala in sa'altahum ba'da a'udhu billahi a shaytaanir rajiim wala in sa'altahum boo leen laajee la yaqulunna la yaqulanna la yaqulunna boo leen nee wax leen li ngeen wax ay wa lan ngeen wax lan ngeen toogoon yéen seen biir di ko wax la na waat naa ne dinañu wax ne innama ñun de dekkuñu woon lu dul na xuudu doon xuus dañ doon fo rek wanal abuta doon fo non dañ doon plaisanter rek non plaisanterie la woon seen dañ doon ironiser rek waaw suñu boroom nag ne dara tey fo qul abillaahi nee leen ndax buur yàlla wa aayaati ak aayaami hein wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam kuntum ngeen nekkoon tastahzi'una doon saboote laa ta'tazuru bu leen ut ngante de qad kafartum waat naa ne we yéen dëgg dëgg weddi ngeen ba'da ginnaaw imaanikum ba ngeen ne da ngeen a gëm de inaafu suñu boroom nag teg ci lii inaafu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kaanu mujrimin bu ñu jéggalee benn mbooloo ci yéen nu'adhib ta'ifatan dinañ bugal beneen mbooloo ndax lan bi annahum kaanu mujrimin ndax ñoom ay criminel lañu woon waaw ñooñu ay boroomi way jomm ñaa jaamu lañ woon di def bàkkaar yu rëy waaw al mujrim mooy waay ay jomm jomm jaamu jomm ñaa jaamu ña al mujrimoon léegi nag in na'fu an ta'ifatin bu ñu boo bu ñu jéggalee benn mbooloo ci yéen naafiq yi mooy ñi ci nangoo tuub comme Muxashin bi ibnu Humayr mooy na moom la si suñu boroom jéggal voilà léegi nag bi mu demee noonu hein <coughs> kii ne euh, imaam Ibn Ishaq nee na après mu daal di tudde boppam wala bon mu tudde boppam mu changé tur Abdurrahman waaw wax mu xashin moom ndax loolu dafa am solo ah, tur yi dañuy am effet ci nit yi waaw comme li sëñ bi di wax ci ci ci miimiya bi <laughs> radiyallahu anhu que Abu Jahlin looloo ko topp waaw moom turam booboo ko topp moo tax mu sànku moo tax mu sànku ndax ba yonent bi aleyhi salaatu wa salaam doon ñaanal allahumma hdi allahumma a'izzal islaama bi ahadil umarayni buur yàlla yàlla na nga dëgëral lislaam ci jaare ko ci kenn ci ñaari omar yi xam nga abu jahl nu mu tudd nu mu tudd du amr ah ibn hisham amr ibn hisham mais amar ak omar amr ak omar dañoo niroo mooy booleen naree boole comme ni ñuy waxee comme da ngay dégg ña al omaraani jublu ci seyna abu bakar ak seyna omar ibn al naan al omaraani voilà ash-shamsaani jublu ci ash-shams wal qamar ñaari ñaari jant yi mooy arab bu waxee loolu jubluwu ci na ñaari jant yu taxaw la mooy weer weeg jant bi jant bi weer wi la bëgg a wax voilà comme ainsi de suite mel noonu mooy ñoom ñooñu mu ne loolu Abu Jahlin sëñ bi radiyallahu anhu ci miimi yëpp mu ne li ko li tax moom kii mooy tur bee ko topp moo tax nit ku ne sa tur dalay conséquence su sa tur bi nga am dalay topp ah waaw loolu moo tax bokku na ci li tax sàmm say tur xool ni ngay tuddee am solo waaw ay yenn tur yi il faut pas di ko tudde sa doom waaw te boobaa lool ba amee nit ki bu màggee man na changer tur waaw ay yow mii dangaa kii sa bàyyi nga xam ne kii la nga changer sa tur ah mbir mi sunnaa yonent bi alayhi salaam la du ñoom eh, ba bàyyi Seydina Abu eh, kii Sa'id ibn al-Musayyib ak baayam maamam ba mu ñëwee da doon ñu changé ñu ni noonu mais Seydina Ibnul Musayyib nee na mais loolu dañoo topp maa dañoo topp si parce que ñun dañuy ber tout le temps suñu kër waaw xasan kanta xasan moom mooy Musayyib mooy ku ñu ber teg ko fële bërgël la mu ne ñun moo tax suñu famille dañoo yàgg bërgël mais moom moom mu ne kanta xasan mooy ki ci des bàyyi baayam moom bañ ko waxee tamit changer le tour dafa bañ waaw <laughs> gars yi Quraysh moom waaw gëm naa waaye bon lii moom mais du farata bu doon farata yonent ma lay saab dina par force nga changer ko waaw mais nag am na yoo xam noonu dañ koy changer ay abdu shams moom dañ koy changer moom parce que kenn du fi jaamu jant bi abdul hajar jaamu xeer bi non loolu dañ koy changer mais comme yu mel nii tristesse parce que xasan mooy tristesse nee na maa xàllaa ñu moo moom it daa ba maam it daa bañoon moo tax it ñun duñu dëkk suñu kër ci tristesse lañ dëkk waaw mooy bu romb rek daanaka beneen am te lool gisoon nañ ci yàgg na bi ñu doon xadiis ba nekk ci sax Muwatta imaamu Maalik Seydina Omar radiyallahu anhu ñëwee laaj waa ji noo tudd mu naan ko mooy kii ab doomu kan naar fan nga dëkk mu wax mooy lépp lépp daal di tourner autour de lakk ak safara mu ne ko addik euh, say ñoñ demal nga dabi say ñoñ fa innahum qad ihtaraqu ñoom lakk nañu ah. waaja dem ba mu demee noonu la fekk fekk dëkk ba tàkk kon moo tax lool dafa am solo lool mu ngi ci moo taw imaamu Malik gisoon nañ ko yàgg na xam naa bon à peu près euh, am ku ko fàttaleku ma son nañ ko gis xamantuma exact foog naa ci affaire tur yi lañ doon wax euh, ba euh, kii fo ah tarjama Seyn Seyna Abdurrahman Ibn Awf radiyallahu ta'ala xam nga dafa changé tur dafa changé Abd Abd Amr la tuddoon <coughs> mu ne man abdu amr laa tuddoon fa lamma aslamtu tasammaytu abdurrahman ba xaritam ba muy eh, ki doon seyna bilaal umayyah ibn xalaf ah alayhi min allahi ma yastaxiqu mu xarit seyna abdurrahman ibn awf la <coughs> nee na ba ma tuubee nekk jullit ma changé sama tur tuddatuma ban abdu amr jaamu amr fa ban amr ma tudde sama bopp abdurrahman léegi nee na fu ma ko rombee mu naan mooy é eh, yaa abda amr mu naan moom nee naa ko ba taay nee naa ko yow boo ma woowee lu ma la wuyu abda amr abdurahman mo laa tudd mu naan ko maa adri ma rahman man xaw ma luy rahman li ma xamoon laa lay woowe yi dañuy siisu di waaw di wóoru jullit ni nga xam ne mooy li jaab luñ ko war a woowe waaw da ngay gis ko dugg Seydina Usmaan mu nekk fi naan ko uzu uzu rek loolu nag jullit ñi sax dañ koy def wal iyaadu billaah lenn ci ñoom waaw ñu yor fa jikkoy kéeféer ci côté boobu mooy waa ñi bëgg ko wala tanazabu wala tanabazu bil alqab tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'da al iman seen sobriquet yi ñuy joxante ah ku toll ni moo tax loolu bu ko nangu bul am tur Seydina Muhammad ñu naan la mumu bañal loolu bu ko nangu ay Seydina Usmaan bañal loolu moom ku la ko na jaral lu ne parce que tur bi dafa am solo waaw moo tax waa ji ne man muxashin man sama tur ak sama bàyyi ma topp rek waaw ba moo tax daal mbir yi demee nii waaye yonent ma saab saab ah wane ak tuubam suñu boroom na nangul ko moo tax mu ne inna fan ta'ifatin bu ñu jéggalee benn mbooloo te mbooloo moom doom mooy ñi ci tuub ñëw reconnaître ku mel ni mu muxashin <coughs> waaw ibnu Humayr nu'adhib minkum ci yéen naafiqi nu'adhib dinañu mbugal ta'ifatan beneen mbooloo bi annahum kaanu mujrimiin le fait que ñoom ay kàccoor lañ woon ay jomb ñaa jaam woon ñoom voilà Allah kon nag <laughs> ah léegi mu ne suñu borom bu wàcce loolu léegi nag mu changé tour tudde boppam Abdurrahman ba pare mu ñaan <coughs> mu daldi ciy teg benn ñaan nag moom Muhashin ibn Humayr kon léegi Abdurrahman mu tudd Abdurrahman ah radiyallahu taala anhu <coughs> gis nga ni buur yàllay changé nit ñi de moo tax bul ne kenn gis ko mu nekk ci lu baaxul nga naan waa ji alku na yàqu na déedéet xamoo ëllëgu nit ñi ngisoon nañ ci jotaay bii weesu ah li gën ci mbir yi mooy li mujj waaw mooy liy takk mbiru gi mooy xawaatimuha finalité mbir yi daal ndax nit baax na baaxul bala nga koo mën a wax mooy ba muy dee rek waaw pour l'instant man nga waaw kii na de loolu lañ xamagul ci moom mais bëgg koo seedeel te xamoo yow ba muy dee nu mu deewe <coughs> loolu nag wa man yata'alla ala allahi yukdhiba yakdhib yukdhiba ku fi jéem kii di waxal naan diw diw ma ca àjjana yow loo ci xam dara leeru la ci waaw li maam Abdu doon wax radiyallahu naan même ñun sax ba ci se ba ci boroom xabru bii muy baayam la doon wax Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu njortu rafet rek lañu am waaw njortu rafet kese lañu am ci moom këne fu baax la ne te lool ci njortu gu rafet kese lañu ko teg kenn waxewu fi yaqin laa wax parce que buur yàlla moo xam dëgg-dëgg ñi faatu fan lañ dem waaw waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon tere kuy saaga ak a ŋàññ ñi nga xam ne dañoo génn àddina yow kàccoor bu génn àddina koo xam ne loolu lañ ko xamee ay jëw nga nekk fi tout le temps boo ko tuddee ah mu ne déedéet laa tasubul laa tasubul amwaat waaw fa qin fa innahum qad afdaw ila ma amilu ñoom dem nañ ca lañ jëfoon bàyyi leen ñu dem waaw bu leen nekk naan ci diw aka saay saayoon aka moo saay saayoon sawaay moo garaawoon déedéet gaañu na kay bu dee jullit moom yow amoo sax droit wax loolu danga ko war di ñaanal même boo xamoon ne sax moom loolu la faatoo waaw da doon braqué faatu même loolu yow ab mais jullit la yow da nga koo war di ñaanal yàlla buur yàlla yërëm ko yërëm la yërëm ko waaw jéggal la jéggal ko mais waroo toog naan seete toog mais vraiment ça va c'était un cas quoi seete mais yéen a ngi fàttaliku son braquage exceptionnel quand mais keroog il a amassé beaucoup d'argent quoi mais non loolu waroo ko wax waaw loolu waroo ko wax rawatina nit même bu baayam nekkee ku yées moo tax yonent la saaf ba ñuy gis tarjama Seydina Ikrima ibn Abi Jahl hein euh, <coughs> yonent bi aleyhi salaatu am na riwaay yu doon wax ne da doon tere saxaabaam yi ñuy wax Abu Jahlin loo xam ne du noonu bon ndax doomam ji quoi parce que Ikrima mii imaginez saxaabu bu baax toll nii faatoo ci toolu xare sax finalement baayam même bu dee baayam mooy rasul kufri kaana rasal kufri bi Makka waaw moo ne woon la tête de la de de kufru weddi yàlla ak noonoo l'islam ak teg ay xeetu coonaa ki mbugal ba mooy ci njëkk a faat nit ci ci l'islam buñ la laajee ana kan moo njëkk faat nit kan moo njëkk a faatu jullit ci l'islam ba ba yonent ma la wootee ba ni ñu toogee nii tey mooy Abu Jahlin Abu Jahlin mooy ki njëkk a rey nit moo njëkk jullit moo njëkk ku gëm yàlla te kim rey mooy sayyidatu Sumayya ummu Ammar zawji Yaasir waaw radiyallahu ta'ala an Yaasir sabran ala Yaasir fa inna maw'idakumul janna Allah ba leen Abu Jahlin di leen mbugal xam nga ñoom dañu amoon alliance ak waa Banu Maxsum ñoom nekku ñoon ay jaam ne ay dañu amoon alliance xilf ak ñoom moo tax ñoom Yaasir nekkul woon mak Mekwa mais dafa ñëwoon am alliance comme ni doon rek moo façon tribu yooyu comme ni ñu ko xamee woon société yooyu mooy loolu nga fan moo noon a nekke boo bokkul ci ñoom dangay ngay am alliance ak na ñoom nag loolu lañ amoon ak waa ban Banu Maxsum di tribu ñoom Abu Jahl mais di trouver tribu yu rëy comme ñoom ah, ñoom Abu Salama Ummu Salama radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom Abdallah ibn ibn Abi Umayya ak ñoo ñëpp <coughs> radiyallahu ta'ala anhum ah moom alliance lañ amoon ak ñoom ñu di bëggoon ba ba ba ba ba fàttali waaw malgré loolu ak Abu Jahl li mu def yépp moo moo maajéeri woon sox daal di sox dóor mbéj. ah ki nga xam ne mooy Seyna Abdullah ibn ah waxoon nañ ko <coughs> ibn kan ibn ummi abd voilà Abdullah ibn Mas'ud ba muy jàng ar-Rahman allama al-Qur'an xalaqa al ca Kaaba ga yeneen saa salaam ne ko bul dem man damay ragal gaa yi la mu ne baal rek ma dem mu dem saa yi Abu Jahlin ba mu tëbee waaye da koo këdd saa yi. saay daanu koy mu yéeg ci kawam gaa yi di ko dóor ay ay tuubaa njaareem yu wóor saway waaw léegi <clears throat> mooy euh, malgré loolu lépp mu def Abu Jahl moom moo tax Badar am di parce que ba gaa yi nee ñibbi moo doon wan du ñibbi waaw wallahi la nari da Badra wallahi dinañ dem ba Badr waaw waaw wa nusqa al-hamra ñu ñuy servir sàngara yi xiyaan yi wayal ñu ñu noos wan nan jazur waaw ñu daal di loj ci gëléem yi noos def fa benn parade militaire boo xamante ne ni arab yi laa wax amul kenn ku ñuy dégg lu dul ne boo déggatee Quraysh bu xuj ñëwee balaa ray si jaa ñëw nga ne fes mooy boo foo déggati turu Quraysh rek yow da ngay lox rawatina jullit ñi nag lañ ci jublu woon surtout ñëw ba Badar ni mu jegee Medina ngir titiller leen parce que ñii dañuy fontoo malgré loolu lépp yonent mi alayhi salaam da wax jullit ñi ah ba doom ji gëmee en plus ak frère bi tamit alxaaris ibn Hisham nga xam ne alxaaris ibn Hisham xoola doomam yi niñ barkeel Abdurrahman ibn alxaaris ibn Hisham mi bokkoon ci ñi doon kii Seydina Omar euh, Ousmane keroog bi muy dajalu euh, ka ka kaamil bi moo ko Zayd ibn Saabit ah surtout Abu Jahl ci la ñuy defar kaamil bi mooy koo xamante ne frère moo ko jur mais doomam bokk ci ñi gën ci xeet wi Ikrima ibn Abi Jahl da doon wax bu leen ko wax loolu noonu ndax doom ji voilà kon nag loolu lu am solo la <coughs> voilà mooy tur dafa am solo ah c'est mooy dañ nit waaw li ñu doon wax ci côté Seydina Abdourahman ibn Awf mooy ni ngay gisee yéeféer yi ni ñuy acharné woo ci yooyu mais génn jullit yi di leen ci topp loolu nag jëfu kéeféer la mooy jullit rek yow boo xamee ne bàyyam nii la mel <clears throat> mooy yooyu bëgg lu mu bëggul bu ko wax même bu dee ne kii bàyyam nii mel dëgg la Abu Jahlin waaye yow ma ne Ikrima é sa bàyyi xam nañ ko huwa awwalu man kafar bokk na min awwalil kuffar min aladi a'da'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp xam nañ ñu gënoon a tar noonoo ci yenente ma le sa-sam pourtant dane waé bu leen ko kii de ndax ndax doom ji Ikrima léegi kon <clears throat> moom mu tudde boppam kon Abdarrahman Abdarrahman moom Muxashir ibn Humayr waaw mu tudde nee na mu de sama bopp Abdurrahman après nag mu ñaan waaw kon moo seyna Abdurrahman ñoo niroo Ibn Awf dañoo changer tur Abdurrahman allah ndaw tur allah nee na mu laaj buur yàlla ñaan ko ne ko yàlla nag ma buur yàlla boo may faat nga def ma ma nekk martyr waaw ah bokk ci reyin yi gën mooy ci dee yi gën qul inna hayati mamati wa mahyaaya wa mamati lillaahi ah <coughs> lillaahi ah ni ngay deewe <coughs> ku nekk mën ngaa tànn ni ngay deewe waaw fa ngay bañ deewe bu la fa kenn gis boo bañee dee stade de foot bu fa de xaw ma yow est-ce que kenn bëgg na nga bokk ci say jaloore ñuy def sa tarjama kenn du def sa yow sa tarjama joo xam ne dañ naan waa ñi nag il est mort en la telle sur les gradins xaw ma lan ngeen koy wax tribune ah de stade sàngam Demba Diop wala Léopold wala fële mooy xam nga ne loolu moom Casa Sport ca tribune bu fa la daay fa la faatu loolu moom yaakaar naa ne ah ku ku bëgg ku ku xam yiw moom <coughs> même boo deewee woon noonu bëggoo woon gars di ko report di ko rapporter kon nag foo bañ a fan kon ni ngay deewe hein il faut sa lépp nga wommat ko ngir yàlla waaw kon mu ne buur yàlla yàlla nag ma faat na nekk shahid waaw boo xam ne nag hein bu ma faatoo kenn du xam fi ma ne imaam ibn ishaq nee na faat ko fañ ko faate mooy yawmul yamaama xareb ah yamaama fa lañ ko faate waaw fa lañ ko faate de fa lañ ko faate yamaama lañ ko faate kenn gisul kooram <coughs> kenn gisul koora moo tax mu ne falam yujad lahu athar kenn trouvé wul ko dañ ko faatee moom daal leer nañu faat nañ ko ci xare bi ndax participé na ci mooy ba ñuy xeex ñoom Musaylimatul Kaddaab ci jamonoy as-Siddiq ah radiyallahu anhu en <coughs> contre Musaylima le vrai menteur waaw l'ultra menteur ah, bi nga xamante ne moom al-Kaddaabul Ashir mu Musaylimatul Kaddaab foofu lañ ko faati neen léegi kon gis nañ càllal imaam bi ni sànq bi hein mooy gis nga càllale bi eh, boo demee ci tafsiru ibnul Kalbi indi na ko foofu ci sanad boo xam ne ibnul Kalbi nag wute nag al Kalbi bàyyi ji al-Kalbi matruk la moom lañ la doon wax keroog Ibn al-Kalbi moom saduq la waaw mooy comme quoi <coughs> mooy comme quoi Ibnul Kalbi bokkul ak al-Kalbi Ibnul Kalbi saduq ku dëggu la mooy ku dëggu la mais nag buñ nee saduq moom li ko wutaleeg siqa mooy saduq moom day def ay erreur mooy daa bari li muy def erreur sinon ñépp ay def erreur ñépp ay ba boobu imaamu Maalik day juum te ida dhukira al-ilmu fa Maalikun najm la imaam Shaafi'i doon wax <coughs> ah bu ñu tuddee xam-xam imaam Maalik mooy biddiw ba ida dhukira al-hadiisu fa Maalikun najm bu ñu tuddee xam-xamu hadiis bu ñu tuddee xam-xam ci lu ñu doyal imaam Maalik mooy biddiw ba tiim gaa yi te pourtant day juum mooy loolu la siqa tekkiwul ne waa ji du juumaa ah. <coughs> déet <coughs> loolu déedéet soxla xaaruñ ci nit ñi bu ñu juum waaw léegi euh, kon <clears throat> Ibnul Kalbi moom mooy dafa dëggu mais day mooy ku saduq mooy koo xam ne mais nag moo tax ñu naan thiqatun wala saduqun lahu awham day def def le waaw day ah, def def le koo xam ne day juum voilà mais dëgg ku dëggu la nag mooy moom dëggu moom da koy def <clears throat> en contrairement ak nga xam ne matrukun muttahamun bil kadhibi moom dañ koo tuumaal ci kàcc waaw expliquer kat loolu nag mooy li gën a gra mook waddaa mook waddaa koo xam ne day fomenter di créer càllale di créer matn sax wala muy jël matn yu baax di ci dugal càllale yoo xam ne baaxuñu wala muy jël matn bu foo jël càllale yoo xam ne yu baax la mu daal di ko fay dóor waaw comme shirarukum muallimi ah awlaadikum <laughs> aliyasu billah gaa yee gaana yee graw ah kon imaam <laughs> ibn al-Kalbi daal na koy kii ci sanadam <clears throat> ba ci imaam Abdullah ibn Abbas ah, ak beneen sanad ba ci ki nga xam ne mooy ibn Mas'ud radiyallahu taala anil jami' loolu ñu ne aaya boobu looloo tax mu wàcc selon imaam ibn Ishaq ak riwaaya yooyu